wa ala alihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. kon incha allahu taala fil baab fil baab ar-raabi'a ashar baabun fil iqtisaadi fil ibaada kon incha allahu taala ñu ñëw ci fi nga xam ne moom lañu tolloon ci garab gi. al imaam rahimahullah di ñu présenté boobu ba léegi ci toolu di ñu sell ni radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis 149 mooy xadis sayyidina Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i ñu gën koo xamee ci Abu Juhayfa bi muy nettali mbiru sayyidina Salmaan ak sayyidina Uwaymir Abu Dardaa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma war a jàll ci hadis bii di cent cinquante bi téeméer ak fukk ak juróom fukk ak juróom fukk juróom fukk mooy cinquante hmm? ay fukk ba muy juróom ah fay fukk ay juróom ba muy fukk loolu mooy cinquante waaw benn fukk beneen fukk beneen fukk beneen fukk beneen fukk <coughs> ba muy juróom mooy cinquante <coughs> loolu nag waxoon nañ la xadiis yi Nawawi da cee di lu gudd moo tax duñu liir lépp ay riwaay daa nekk riwaay <laughs> daa xaw a matal riwaay ba pare shara affaire yi fële am yu muy shara moo la insha allahu taala mooy dañaa dem hmm? mu ne kon waa nabi muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne mu ngi koy jëlee xadiis bi ci Seydina saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abi Muhammad mooy baayu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw xam nga lu tax may rey kon waaw muy abu Muhammad nan la tuddoon Abdullah ibn Amr ibn al-As moom nag daa bari woon ay dàkkantal am na ñu ne abu muhammad bi moo ci gën a siiw am ñu ne abu abdirrahman am ñu ne abu nasir ah muy abdallah ibn amr ibn al-aas ibn wa'il as-sahmi radiyallahu anhuma moom muy amr ibn al-aas mooy baayam te dinañ gis ci biir nettali bi mu ne kon waa nabi muhammadin mu ngi koy jële ci baay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> Abdullah ibn Amr ibn al-As mu jële muy Seydina Abdallah la tuddoon ibn Amr doomu Amr ibn al-As dañuy wax ibn al-As yi di wax ibn al-As al-As ibn Wa'il cey ak yéeme woon dañuy al-As yi wal-As yi Abul Hakim ca ashaddu durran min al-a'da Abi Lahab abu lahab wal aswadaani gaayu kàccoor yoo wal aas al aas ibn wa'il abu abul hakam ak abul hakam bi abu jahl ci ñu gënoon a tar ñu doon noonoog yonent bi alayhi salaatu salaam doon lor way ngëm yàlla yi waaw moo borom bi lu dee génne ci luy dund al aas mos li mu yéese woon moo génne ci moom amr ibn al aas génne ci amr abdallah ñuy saxaaba yu baax radiyallahu anhuma annahu qaala kon sayyidina Abdullah ibn Amr nee na uxbira an mu ne uxbira an-nabi sallallahu alayhi wa mu ne uxbira an-nabi dañoo xabaare yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw kan moo ko xabaare <laughs> dañ koo xabaare de yeneen tubaab yi sa saam daa am ku ko wax ku ko xabaare ne ko lan nañ dem après nañ ci ñëwaat insha allahu taala mu ne dañ koo xabaare yeneen tubaab yi saa saam que ne anni man abdallah kat aqulu damay wax naan waaw dañ koo yegge moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii waaw mooy lan. que man damay wax naar wallahi maa ngi wat ci yàlla ne la asuuman na nahaar wat naa ne dinaa woor li nga xam ne mooy bëccëg gi wala aquman na layl te wat naa ne dinaa taxaw guddi yi mooy daal guddi yi daal moom dama koy bëccëg yi dama koy euh, woor waaye li nga xamante ne mooy guddi yi nag ma koy julli waaw lii la mu ngi noonu léegi bi nga xam ne ci laa wax lii wala aquman na lay maa ish fekk maa ngi dund fekk daal borom beeg may may ak dund moom nii laa koy defe waaw léegi nag lii lañ wax yonent bi alay saa saam lii moo ko dikkal comme information ci man ci sama mbir lii daal lañ ko xabaare waaw te ko xabaare du kenn ku dul baayam mu Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu moo ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw parce que doomam jiikat lim nar a def daa nar a ñàng <laughs> waaw mooy lii mu nar a jàpp ne nii lay dundee ah lii jomul kër te daa am soxna lii man dane <laughs> mu dem moo laa yenn riwaaye moom ci boppam moo ñëw wax ko waaye xaw xaw la convaincre doom ji dara mu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax moom moom la naan uxbira ki ko xabaare mooy baayam mooy Seydina Amr ibn al-Aas moo dem wax ko yonent bi alayhi salaam ne ko Abdallah de lii la wax nee na moom wallahi war na ci yàlla ne day woor gudde bëccëg yi di fanaat di di guddi naafila guddi yépp maa est fekk mu ngi dund waaw léegi nag bi bi yonent bi alayhi salaam bi ko xabaar bii dikkalee waaw ku mat la nga doon kilifa buñ la indilee loo xam ne demewul noonu ci ñoo xam ne yow la borom bi def nga njaboote leen waroo toog di seetaan ak naan mais eh, c'est son affaire ah, ah. dara way non yonent ma lay saat ne <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wa ne mu ne ko fa qaala mu ne mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam koo woonu waaw moo tax yooyu yëpp dina leer ci yeneen riwaay moo tax dañuy nañ bañ a taxaw nii di dem ba wax lépp après ñu ñëwaat insha allah ah <laughs> amaana noonu mooy tane kon mu ne fa qaala léegi nañ jël di dem noonu fa qaala rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne bim bim ko wooloo mu ne ko anta alladhi qulta dhalik ne ko ndax yow liñ ma xabaare ne yaa ko wax ndax yaa ko wax après nañ wax lépp après ñëw ci njàngat yi lo fa qultu lahu sayyida abdallah ibn amr radiyallahu anhu ma nee na ma ne ko qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasul ne ko qad waat naa ci yàlla dëgg dëgg qultuhu wax naa ko lii ñu la de ne maa ko wax ah dëgg dëgg maa ko wax bi abi anta wa ummi fidaa unaa la jënd naa la sama ndey ak sama baay bu jaroon ma ñàkk sama baay ak sama ndey ngir am la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir nga ñoom ñu ñu sax ñoom nañ naax <laughs> yow yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala na bi ma waxee lool yonente bi saa saa fa innaka la tastati'u zalik ah ah loolu de manoo loolu moom nekkul looy man yow Abdallah ibn Amr <laughs> mu ne ko loolu du looy man de fasum kon nag fa sum wooral wa aftir est-ce nekkuñ ci buntub al iqtisaaru fi al yaa fay bala kay ci lañu ne ci jaamu yàlla yi ginnaaw farata yi ngay seet loo xam ne du metti ci yow diñ ko attan te diñ ci mën a sax waaw nekk diggante ëppal ak gàttañu muy alwasatu ya nekk ci digg duglu dugg dóom ah kay ca bunt boobu lañ ne mu ne ko kon doo man lool de fa sum wa aftir deel woor bul woor tout le temps yëpp déedéet loolu doo ko man deel woor léeg-léeg di dog léeg-léeg waaw fa sum wa aftir deel dog deel woor di dog waxu ko wooral bu timisee nga dog déedéet mooy am na jàppal ci bés yoo xam na nga koy woor am yoo xam ne doo ko woor wannam ta nelaw kanta li nga ne guddi gi da nga koy da nga koy da koy taxaw di di di jaamu yàlla déedéet wanam day nelaw wa qum nelawal ci guddi gi wa qum am tamit loo partie boo xam ne ci guddi gi da nga koy jóg waaw léegi was sum min ash-shahri thalathata ayyam léegi nag ma leeral la bi ma ñën la njëkk a wax nelaw wooral tay dog defe ko nii wasum tareel woor min ash-shahri ci weer wu nekk salasata ayyam weer wu nekk dee ci woor ñetti fan hein waaw fa al-hasanata bi ashri amsaliha wa dhalika mithlu siyam ad-dahr ne wu nekk nga woor ci ñetti fan yëgal ne li nga xamante ne mooy euh, yiw ga bi ashri lu mu néew néew borom bi dina la ko fulandil lan bi ashri amsaliha ci fukki yu mel ni moom loolu mooy lan ah loolu mooy lan mooy kene nit ki bu wooree ñetti fan première fan bi borom bi nangu ko defal ko ko fukk lu mu néew néew mooy dix première fan dix lay représenter ñaareelu fan bi fukk lay représenté waat muy dix ñetteelu fan bi mu représenté waat fukk di dix fukk plus fukk plus fukk dix plus dix plus dix égale trente weer bi lu mu gudd gudd du trente vingt neuf lay doon wala trente boo defee loolu nag moo tax mu ne ko boo ko defee wa dhalika mislu lu ad-dahr yaa ngi mel ni ko woor at mi yëpp tax yow weer wu nekk weeru koor li ngay woor yeneen weer yi bu ci nekk nga woor ci ñett te boo wooree benn borom bi lu mu la koy fula di lu mu néew néew mooy fukk te dix plus dix plus dix muy ñett yi matal na weer wi kon nag mu ngi noonu defal noonu ya ab qultu nee na bi ma yonent bi alayhi salaam waxee lool nem loolu de mislu siyam ad-dahr day mel ni boo ko defee yaa ngi mel ni ku woor ak at mi waaw léegi mel ni sa dundu gi yëpp boo baa doon mu ngi mel ni sa dundu gi yëpp da koo woor qultu ma ne man abdallah ibn amr radiyallahu anhuma inni utiqu afdal min dhalik mu ne yonente bi alayhi salaam man ne yonente bi alayhi salaam ne yonente bi alayhi salaam man de man naa lu ëpp loolu mooy am naa kattan ci def lu ëpp li nga wax nii <laughs> waaw waaw <laughs> eh. <laughs> bi ko waxee lool xaala nee na yeneen lay saab saab ne ma kon nag fa sum yawman wa aftir yawmayn waaw nee na mu ne ma kon comme que yow ñett yi dee nga daa néew ci yow par weer mais wooral benn bés wa aftir nga dog bañ a woor yawmayn ñaari fan nga jàppe ko noonu kon bés boo wooree benn bés ñaari bés yi ci tegu doo ko woor nga woor bés ba ca teguwaat tegaat ñaari bés doo ko woor noonu ya abdallah radiyallahu an qultu nee ma ne yonente ware sa sa fa inni utiqu afdala min zalik ah yonente bi alei salaam de man de hein man naa am naa mën naa supporter te mën naa dékku lu gën lii lu ëpp lii nga ma wax xaala yenente ma sa sa allah xoolal rek manoon na eh, non non non wax naa la affaire bi léegi jàppal loola c'est bon am ala voilà dem naa sama yoon ah non waxul lool mais à chaque fois mu ngi ko mu wax ne man na lu ëpp lool mu ne ko fa sum yawman wa aftir yawman fa dhalika siyamu daawuda sallallahu alayhi wa sallam wa huwa a'dalu siyam mu ne ko kon comme que nee nga man nga lópp lii ma la wax wooral benn di dog ñaari fan def jàppe ko noonu nga ne man nga lópp lool kon nag fa sum yawma wooral benn bés wa aftir yawma bés ba ca tegu nga dog ko nga bañ koo woor mooy boo wooree comme ñu ne misaal ala sabilil misaal boo wooree samedi bul woor dimanche nga woor lundi bul woor mardi nga woor mercredi bul woor jeudi nga woor euh, euh, vendredi bul woor samedi jàpp ko noonu di dem rek mooy bés bi nga woor bés ba ci tegu doo ko woor nga puus defal loolu fa daalika loolu lii ma wax nii nag koor gu mel noonee wala bi siyaamu Daawud kaay ma yëgal la mooy koor gi nga xam ne sayyidina Daawud sallallahu alayhi wa sallam nabiyullah yonent bi yàlla boo bële ne koy ba ka borom bi na woon yaa Daawuudu inna ja'alnaaka xalifatan fil waaw kam ne woon yow Daawuud man borom bi maa la def nga nekk sama xalifa ci kaw suuf def naa la nga nekk ab xalifa ci biir ci kaw suuf waaw moom lii moo doon kooram nii la doon def waaw lii moo doon kooram nii la doon woore bu wooroon benn bés day dog benn bés woor benn bés dog benn bés noonu la doon def waaw mu ne ko nag loolu moo doon kooru Seydina Daawud wa huwa a'dalu siyaam mooy li gën a digg doomu ci koor yi kooru gàttan gàttan ngay wala yi nga xamante ne kooru naafila la waaw léegi fa qultu mawlaana ibn Amr nee na Abdallah radiyallahu anhuma nee fa qultu man na yonente bi alei saatu salaam mais fa inni utiqu afdal min zalik yonente bi alei saatu salaam mais man de mën naa ta te naa lu ëpp lii nga wax waaw afdal mooy lu ëpp voilà mooy def lu ëpp loo lii pas lu gën ndax moom xamagul li gën yonente bi alei saatu nga koy wax bu daraan ko mën naa lu ëpp lii fa qaala rasulullah yonente bi alei saatu salaam nag ne ko laa afdal min zalik amul lu ëpp lii lii déedéet waaw <laughs> parce que li ciy tegu après mooy del woor jëmale di def sarbu di woor di wéy di dem te lool yonent bi alei da ko doon tere waaw woor continue continuellement loolu da ko doon tere moo tax mu ne ko nag amul lu féete kaw lii la afdala min zalik amul y d'avantage lu ëpp lii nii déedéet woor benn bés dog benn bés woor benn bés dog benn bés déet boo jóg boo yokkee loolu loon nga yokk mooy di woor tous les jours déedéet qaala sayna abdallah ibn amr radiyallahu anhu mu ne lii bi mu nekkee mag la ko doon la ko doon nettali waaw mu ne wala an akuna qabiltu thalathata al ayyama allati qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya min mu ne waaw wala an akun ay wooy ma nekkoon de booba ba ma yonente la saa saa waxee lam ma doon wax ay boo jo jamono jooju ma nangu woon nekkoon koo xam ne dama nangu woon ak salatata al ñetti fan yam ma sawoon njëkkoon ma koo wax cëy ma jàpp nekkoon ku jàppoon lool nangu woon lool de allati ñetti fan ya nga xam ne qaala rasulullah moom la ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam de waxoon ah, loolu de ahabbu ilayya mu doonoon a sopp ci man tey jii bi ma xamee la tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ma wax ndax mooy doktooru xol yeeg xel yeeg lépp moom xamoon na li taxoon bu ma doon wax lool waaye man nag ah jeunesse rek <laughs> ak ndaw ak xër ngir def lu baax a ma yóbbu woon te tamit jamono bi ma moon kattanu def ko waaye yonent bi alayhi salaam moom gisam day transcender jamono yi ak sa jamono ji nga nekk léegi waaw borom bi da koy wan li ci kanam waaw allahu akbar ca la doon waxe waaye nag abdallah ibn amr ah jàppoon ko ne mu ne ba mu nekkee mag nag ah mu rëccu ne ah ma nekkoon jàppoon de la ma yonent bi alayhi salaam dikkoon wax ca ñetti fan ya loolu de moo ma doon gën moo gënoon ci man fuuf waaw min ahli moo gënoon a sopp ci man sama njaboot yépp ak sama alal Allahu akbar boo leen boole woon jàppoon ci la ma yeneen bay saa saa njëkkoon a conseil moo gënoon loolu la Allahu akbar Allahu akbar Allah kon nag mu ngi noonu lii mooy riwaaye bi loolu la loolu mooy riwaaye bi riwaaye bi nag imaamu muslim ibnu al-Hajjaj texte mooy lii nii nii nii ni mu ñëwee nii ni ko imaamu Nawawi indee nii xam nga waxagul ba léegi kan moo ko solo imaamu muslim ibnu al-Hajjaj mu ngi ci kitaabu siyaam buntu bi nga xam ne moom la surah yi def an-nahyu an sawmi ad di tere gi yonent bay sa sam tere koo xam ne day woor rek continuellement di dem tere guñ tere kuy woor rek continuellement jamonoom yëpp muy woor tere googu foofu la ko indi mu ne Muslim haddathana Abu Tahiri Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh Abu Tahir rahmatullahi alayhi qaala sami'tu Abdullah ibn Wahb dégg na Abdullah ibn Wahb al-Misri rahmatullahi alayhi ah, nga xamante ne taalibi imaamu Maalik rahmatullahi alayhi yuhaddithu an Yunus muy jële ci Yunus ibn Yazid al-Ayli rahmatullahi alayhi ah, an Ibn Shihab muy jële ci Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr rahmatullahi alayhi mooy maa ngi ñëw di toxu ci beneen càllale man imaamu muslim wa haddathani te nettali na ma Harmala ibn Yahya di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala Abu Hafs at-Tujibi al-Misri taalibe imaam àndandoo imaamu Shafi'i taalibe qaala mu ne akhbarana nettali nañu ibn Wahb mooy Abdallah ibn Wahb mi génn rek qaala mu ne axbarani nettali man Yunus Yunus ibn Yazid al-Ayli an Ibn Shihab wax nañ juróom léegi az-Zuhri qaala mu ne axbarani nettali na ma Sa'id ibn al-Musayyib sangu taabi'i yaa ngoog moom lañ doon ay mbiram fan yee Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn rahmatullah rahmatullah alayhi wa Abu Salama ñaar ñi ñëpp moo nettali imaamu Zuhri Sa'id ibn al-Musayyib ak Abu Salama ibn Abdurrahman kii doom la woon ci Seydina Abu Abdurrahman ibn Awf ah az-Zuhri yu moom tamit al-Madani yu rahmatullahi alayhi mu ne anna Abdallahi ibn Amr ibn al-Aas qaala ukhbira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu yaqulu la-aqumanna al-layla wa la-asumanna an-nahaara ma ishtu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anta alladhi taqulu dhalik fa qultu lahu qad qultuhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kon hadis baa ngi nii léegi nag ah, ñu romb naka noonu du moom kesee ko solo naka noonu al imaamul Buxaari waa al jamaa ñoo ko ñoo ko solo waaw kutubu sitta ñoom ñépp ko solo ñoom ñépp solo nañ ko ak al Ahmad ak ash rahmatullahi alayhi ñoom ñépp solo nañ xadiis bi léegi nag ñu jàll wax nañ la njàngat yi nañ xaar après mu ne wa fii riwaaya am na ci benn imaamu Nawawi nañ ñëwaat ci li nga xamante ne moom la alimaamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi ah daal di indi ba léegi léegi di wax ci kon mu ne wa fii am na ci beneen riwaaya boo xamante ne nii imaamu Muslim dawin rahmatullahi alayhi daal na koy indi a shaykhan léegi ak ñu la waxoon sànk mu ne foofu yonent bi sallallahu dane alam ukhbara annaka tasuumu an-nahaara wa taquumu al-layl bi mu woolu woo Seydina Abdallah ibn Amr dane ko mais alam am na alam uxbara wala alam uxbar wala alam uxbar annaka tasuumu an-nahaara wa taquumu al-layl ne ko mais xanaa ndan euh, Abdallah man xabaar est-ce que xabaar wuñ mooy laaj la kene yow da ngay euh, tasuumu da ngay woor an-nahaara bëccëg gi hmm? wa taqumul layl guddi gi nga koy taxaw di julli rek loolu xanaa xabaare wuñ ma ko waaw qultu nee ma ne balaa ya rasulallah ah kay ndawal yàlla li lool de ah ki ko xabaare wax na dëgg de waaw ki ko xabaare loolu mu a wax loolu noonu la demee waaw loolu daal mu a wax yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la demee man de loolu de la ci laa nee na yonent bi saa ne ma falaa tafal ne ma nag dama lay laaj biir falaa tafal bul def loolu waaw bul def loolu sum wa aftir del woor ay bés lenn ci bés yi wa aftir te ngay dog yenn bés yi waaye bul jàpp sa bés yépp di ko woor loolu bu ko def waaye bu dee côté julli bi wa nam wa qum nelawal te del jóg di julli